moo yonent ma ne saab saab le fait que mu noppi mu demee ci Seydina Siddiq mu noppi faalewu ko defalu ko ne ko man du may wax pour yonent ma ne saab saab wax ak yow loolu tekkiwul ne yonent ma ne saab saab noppi bu noppi day wan ne kon ne Abu Sufyaan doo ut loolu kon mooy am na ko ndax yonente bi alei salatu salaam d'accord moo tax waxu imam ash-Shafi'i bi rahmatullah alayhi di am doole ci côté bi la yunsabu ilaa saakitin qawlun qawlun laa yunsabu kenn du du du kenn du du du askanale ilaa saakitin laa yunsabu ilaa saakitin qawl ku noppi kenn du ne yaa wax kii ne de rien consent waxoon naa am na muy doxe am na fu mu dul doxe léegi nañ ñëw ci loolu comme que mu ngi koy tudd lu mel noonu fii loolu fi nga xam ne ci la noppi di wane ne dangaa d'accord xam nga sharia jàngal nañu ko sharia bàyyiwul dara mooy yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ ko ci baabu ziwaaj kitaabu ziwaaj ahkaamu nikah bi ñuy gis li jëm ci attey attey mariage bi ñuy dem bi ñuy gis attey mariage gisoon nañ ne wàllu nan lañuy xame ne ndaw si nangu naan déet gisoon nañ ne yonent bi salaam dañ koo laajoon ne ko waa lan mooy ak ak d'accordam mu ne sukutuha mooy ak noppeem mooy bu dee ne nit ki day ñëw di labat doomi jàmbur wala jarbaatu jàmbur wala daal benn soxna xam nga en général loolu loolu mooy jigéen ñu timide ñi lay dal ne dañoo timide nag loolu du xaste xam nga léegi moom àddina bi dafa soppeekoo soppeeku ba boo nee nit dafa timit bu jàpp ne aw xaste la alors que sa alxayaa u moo taxoon duñu man di taxaw di exprimer yenn yi waaye léegi moom moo taxoon bañ ci tollee boo fàttale ko woon naa la xam nga ne jigéen ñi jamono ji su ñun en tout cas ma xam les galaises les sénégalaises ak yi ma xam bu ñu bëggul li ci ëpp lu leer lañ lay wax bëgguma léegi ñoom sax dañoo xaarul sax léegi comme que gars yi utiliser ñoom ñooy utiliser seen bopp moom xaaruñu sax seen baay di leen présenté waaw <laughs> waxatuma laa nga koy may koo xam ne bëggul mu noppi nga foog ne noppam ak noppeem mooy ak d'accordam daanaka léegi moom noppeem sax mooy ak ñàkk d'accordam te sax léegi dañ dul noppi dañ naan d'accorduma dañ naan d'accord mooy loolu sariya jàngal nañu ko walla noppi boobu mooy jigéen koo xam ne dañ ñëw di ko labat si ñu laaj ko mu noppi muñ yu mel noonu ñu xam ne kii d'accord la bu boobaa yunsabu ilayha qawlu que ne moom dafa d'accord foofu lañ naan kii ne bii rien consent mais euh, laa yunsabu ila saakidin qawlun nag mooy comme yonent bi alayhi salaatu salaam lii mu def noppi gum noppi kenn ko askanale ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy wane ne mooy wane ne d'accord na ci la Abu Sufyaan soxla déedéet nit tamit mën naa bañ a d'accord ndax ay raison yu tax contexte bi da ciy jouer xam nga bu dee gaa yi dafa am ku gaañu ah. ñuy laaj ndax am nay bor ñuy laaj na ndax am nay bor ku ku ku ku mu yoreel waxal ku mu yoreel waxal ne aji dem ji dama ko moom yoreel na ma est-ce que le fait que est-ce que le fait que am ku noppi te kook yoreel na ko day wane ne kon léegi bor bi seey na jeex na ah non non la yunsabu ila sakitin qawlun kenn du askan la ku noppi wax ndax lan mooy mais man na am lu tax moom bëggu la wax ne yoreel na ko ci biir mbooloo mi ndax diverses raisons après mën na leen koo wax foo xam ne kenn du ko yëg ndax bëggul nit ñi bi yëg ne séqoon nag waa ji loolu wala masoon na ko masoon na ko lebal kooku kenn du ne waa kon léegi nag comme ko noonu la ku fi ñëwaat après naan yoreel naa ko te bokkoon ci mbooloo mi kenn du ko fay dara mukk lool lool lool dindiwul zimmaay waa ji déedéet mooy waa ji ba léegi det bi mu ngi gàllu ci loosam da ngeen koy fay ci loosu défunt bi yéen nag di ngeen ko fay ngir moom waaw kon laa yoon sobu yunsabu ila sakitin qawlun ndax xam nga am na yoo xam ne bu dee waa ji xam na ne bu nee moom la ñuy laaj loo xam ne leer na ne bu nee man la gaa yi liquider ko mu noppi kenn dina kon nag la fait que noppi na mooy wan ne kon moom nee na defu ko waxu la ko ba léegi déedéet kooku mënoo ko yóbbu devant le juge ne ko yow yaa ne woon defoo ko déedéet ndax lan laa yunsabu ila sakitin qawl qawl moo tax kii ne dit rien consent dafa am ay limites dafa am ay limites ku waxul dara day day day day day day day day wane ne mbir mi d'accord nga ci déedéet waaye tamit am na benn affaire bu dee ne mbir la boo xam ne comme ab association exemple bu mu gën a clair ñu ne dañuy décider. jël ci keesu association bi dimbalee ci nit diw ñu dajale membre yépp ne leen loolu moo doon sujet sujet bi tey moo looloo tax ñu dajale leen wax leen ko nga ñëw sur place toog ngay membre nga fekk ko ñuy jox ku nekk kàddu ndax d'accord nga yow nga noppi waxoo dara mooy sax noppi googu mooy wan ne d'accord léegi nag manoon ak génn ci bedd mi après dem di yàq sa benn waay bu fa newoon garaan bii li ñu def du yoon dajale nit ñi naan lii yow loolu noonu danga ko waroon a wax ci biir nit ñi waroo bàyyi ba génn dem di ko wax feneen di dénigrer ko wax sa loolu de toute façon dañuy def affaire bi ndax yow amoon nga possibilité de dara terewu la woon la nga ne man d'accordu ma waxoo ko léegi nag ne faites pas ne ne joue pas l'hypocrisie ici bu boobaa dañ naan la hé yow moom kii ne di rien consent mënoon ngaa wax waxoo kon nag jël nañ décision bi lii lañuy ñuy doxal wala affaire dafa am ay teqantal ah. dafa am ay teqantal léegi buñ paree ci loolu kon Abu Sufyan le fait que yonent ma saab saab noppi faale wu ko tekkiwul ne yokku nañ tele bi te lan moo koy wane mooy yonent ma lay saab saab dafa dem fekk leen Quraysh xare ñoom voilà